muy Saad ibn Abi Waqqaas di Saad ibn Abi Waqqaas radiyallahu taala anhu wa ardaa imaam al Buxaari raximahullah dafa solo ci jële ci Saad ibn Abi Waqqaas mu ne qaala laqad ra'aytunii wa ana thuluthul islaam seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu taala anhu dinañ gis tarjamaam léegi insha allah mu ne gis naa sama bopp ma nekk troisième ki nga xam ne moo dugg ci lislaam ci beneen xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la imaam euh, Sa'd ibn Abi Waqqaas ba léegi rahimahullah imaam al Buxaari ne mu jële ci euh, Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah mu ne moom dégg na sami'tu ndax moom dane yaqu dafa dégg Sa'd sami'tu Sa'd ibn Abi Waqqas dégg naa Sa'd ibn Abi Waqqas yaqulu muy wax maa aslama ahadun illa fi lyowmi alladi aslamtu fiih wa laqad makastu sab'ata ayaamin wa inni la thuluthul islaam kon Sa'id ibn al-Musayyib di taabi'i yi nga xam ne moo ëpp ngëneel ci taabi'i yi ndax ci wàllu xam-xam bi mu tasaare moom Sa'id ibn al-Musayyib nga xam ne ci taalibey saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum la bokkoon imaam al-Hafiz nee na ci tabaqa bu njëkk bi la bokk ginnaaw Euh, taabiin yi moom ci tabaqa bu mag bi bu njëkk bi muy classe bu njëkk bi nga xam ne ñooy taalibe yu mag yi saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum même bu dee après euh, moom Seydina Omar radiyallahu anhu moom la gis jotul jotul Seydina en tout cas jëlewul ci Seydina Abu Bakrin moo tax sax ñenn ñi ne xëy na imaam al am ci boroom xam-xamu hadis rahimahullah ne amaana Sa'id ibn al-Musayyib taabi'i bu mag la loolu euh, comme ni imaam al-Hafiz wax rahimahullah waaye muxadramuuna yi ñoo ko gën nekk ñooy ñooy ñoo ko féete kaw te ñooñu noonu ci wàllu classement ñooñu ñoo nekk ci tabaqa bu njëkk bi moom nag imaam al ci taqrib da ko boole ci ñoo ci tabaqa bu njëkk boobu moom Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah moom mu ne sami'tu dégg naa Sa'd ibn Abi Waqqaas dégg naa Sa'd ibn Abi ñu ko doon dàkkantale abul abu Ishaq abu Ishaq lañ moo nekkoon dàkkantalam mu ne dégg naa ko mu ne maa aslama ahadun kenn duggul tuubul duggul ci lislaam jébbaluwul dugg ci lislaam illa fil yawmi alladhi aslamtu fihi lu dul ci jur bi nga xam ne man mii di saadu ci laa tuub wala qad makastu te man paase naa sab'ata ayaamin juróom-ñaari fan juróom-ñaari bés yoo xam ne wa inni te man saad la sulusul islam maay troisième personne bu bokk bu nekk ci diine ji léegi nga ne ma may yow saafeer yi jaxasoo na de jataay biy weesu ak li nga tàmbalee léegi ki njëkk a tuub dañu ne woon mooy yaay xadijatu radiyallahu taala anha te bul fàtte kan waraqatu ibn nawfal comme li gën a dëgër mooy ne moom mooy ki njëkk a sax ci góor ñi ndax la mu wax noonu ndax ñi ko bañ comme li imaam alxaafil wax rahimahullah ñi ko dàq mooy ne dañ ne ñu moom prophétie bi la fekke mooy nubuwa gi mais fekkewul risaala yi waaye am na ay version yu bari ay xadiis yu ñëw yu jaar ci yaa Aïsha radiyallahu ak ñeneen yoo xam ne day wane ne moom dafa gëm gëmoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam gëm na yonent bi la moom la yàlla yónni comme ni nga xam ne noonu la gëmee Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam moo tax waxoon nañ la ku mel ni al xaafizu al iraaqi ak ñoom ñépp dañu ne moom mooy ki nga xam ne mooy ki njëkk a tuub comme ni nga xam ne imaam euh, al-Iraqi moom ci ci alfiyatu siira mooy alfiya bi ñu la waxoon ne moom def na vers ci siira comme ni mu defee ci xadiis moom loolu sax la dëggal la la kon bul fàtte ko ñu ne kon yow loolu ñoo ñëpp waxoon nga ne ñoo njëkkatu bu ñu leen compter ñaataangoog deux même bu ñu bàyyee Waraqa radiyallahu anhu ndax am na wax mais sayyidatu Xadiija radiyallahu anha na Abu Bakrin radiyallahu anhu comme liñ développé woon bii weesu ak ñi ko wax yépp ak Seydina Ali ibn Abi Taalib liñ waxoon jataay bi weesu woon bii ñu génn ak li ñu wax ak ak Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu ak doomi kan doomi yonent bi alayhi salaatu wassalaam tuddul leen ndax lan ndax loolu comme li imaam al na wax ne loolu ça avec mooy ne le fait ñu ne ñoom nga xam ne même avant ci jaahiliya lépp avant l'islam bi ñëw lu seen baay masoon a nekk ci lañ nekk ñooñu moo tax dañoo xam ne lii mooy loo dafa leer ba jarul tudd moo tax tudduñu ay ñoom Zaynab ak ñooñu doomam yooyu radiyallahu ta'ala anhu que ni ñoom bokk nañ ci njëkkatu waaye sikk newul ci ne ñoom bokk nañ ci njëkkatu léegi yow ñooñu yëpp nga wax après kii te yow danga ma waxoon ne Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu Seydina imaam Ibn Ishaq rahimahullah dane Seydina Abu Bakar bokk na ci ñi nga xam ne moo tax ñu dugg ci lislaam mooy ñi mu convaincre moom nag moom nee na laqad ra'aytuni gis naa sama bopp wa anata man thuluthul islam maay troisième personne ci l'islam léegi loolu nan la demee noonu loolu imaam al-Hafiz rahimahullah moom tontu na ci ci Fathul Baari mu ne euh, na njëkk jël lim njëkk ne sulusul islaam mu ne ñooñu sulusul islaam soit mu jublu ci mooy li ay possibilité la mooy lim ne man maay troisième personne bu dugg ci lislaam imaam al al al al xaafis mu ne wa la'allahu araada bil ithnayni al aaxarayni xadiijatu wa aba xadiijatu wa aba xadiijata wa aba bakrin awin wa aba bakrin radiyallahu taala an huma mu ne imaam alxaafis mu ne amaana lim ne man maay troisième personne ci l'islam léegi ñaar ñi des ñan la war a doon mu ne amaana ñaar ñooñu kenn ki di yaay xadijatu radiyallahu taala anha comme li ñëpp xamane moo njëkk tuub ak seydina abu bakr mi nga xam ne sax moom moo tax mu dugg ci lislaam moo ko convaincre wala mu ne wala boo mu tudd mu jublu ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci boppam ak seydina abu bakr radiyallahu anhu moom muy ñetteel bi mu ne waqad kaanat xadijatu aslamat qat'an fa la'allahu xassa rijaal mu ne ci lu ñu dogu Sayyidna Sayyidatuna Khadija suñu yaay Khadija radiyallahu anha fekkoon na mu tuub jamono jii mu ne kon amaanas Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ñi mu ci jublu góor ñi la ci jublu te bu dee kon góor ñi la ci jublu kon mooy li wax sànq kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak Sayyidna Abu Bakar ginnaaw moom ginnaaw ñoom ñaar moom mooy ñetteel bi te loolu noonu lan moo waral loolu deme noonu dinañ gis tamit ci kanam que ne du moom rek dinañ gis euh, euh, euh, Amr ibn Abasa moom nga xam ne moom ca àll ba sax la jóge jógewul sax Makka dégg lislaam ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk mu doon tuddoon nañ ko fi mu ne dama ñëw ka euh, euh, Makka zaadallah tashrifan wa takriman may seet yonent bi alayhi salatu wasalaam wa mustaxfin fekk mu ngi doon nëbb boobu mu laaj ko ne ko kan nga àndal ci mbir mi mu ne ko abdun waxur ab jaam ab jaam waxur ak koo xam ne ku libre la moom nag mu jàpp ne kon moom mooy rubu al islam moom mooy quatrième personne de l'islam ndax ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu laajee yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi na ko kii ba ki ma topp ci lii ab jaam la akub ak ku libre moom jaam bi mu tekkee ko kon Seydina Bilal radiyallahu anhu kon dinañ gis ne Seydina Bilal tamit am na moom du moo ne moom moo njëkkatu waaye Amr ibn Abbas moom jàpp na ne moom bokk na bu dul ki njëkk bokk na ci mooy ñaareelu ku njëkk mu ne ki nga xam ne nag ku libre la doon mu loon jaam la woon Abu Bakar léegi moom mu jàpp ne moom mooy ki nga xamante ne ni mooy quatrième personne bu dugg ci l'islam gis nañ Sa'd ibn Abi Waqqas li mu wax moom mu ne mooy troisième personne dinañ gis tamit bu ñuy gis islaamu Seydina Abu Dhar këne tamit yu mel noonu la léegi yooyu nan lañ leen di boole bala ñoo dugg ci yooyu ngir mu leer d'abord ndax xuliqal insaanu ajula lay suñu borom <laughs> subhaanahu wax mu ne xuliqal insaanu dañoo bind nit ajulan mu nekk koo xam ne dafa ku yàkkamti ay mbiram la <laughs> mooy ne boo naree xaar ne leen léegi bàyyi leen ba ñu tudd ñépp ñu door a def <laughs> ñu door a def boole bi nan la ñuy boolee wax yooyu nga xam ne ci biti dañoo dafa am tanaaqud dafa dañu dóorante am loo xam ne daanaka dañ naan mais lii nan la mën a nekk loolu lenn na nii lañ leen di boole mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bul fàtte ci waxu imaam ibnu Ishaq ak tamit euh, mu fa euh, ahlu siyar wal maghazi ñu ci ëpp ci ñoom dañ koy reprendre ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ko yonent bi ko suñu boroom nee wooteel wa anzir xubbal ashir wa wa yaa ayyuhal muddaththir qum fa anzir yow mi nga xam ne yaa sàngu jógal nga xupp nit ñi que dafa passé trois ans yoo xamante ne nii ñetti at yoo xam ne ci secret la doon woote mooy nekkul woon doon taxaw ci kaaba gi di woo nit ñi mais secret ñi nga xam ne am na ci ñoom confiance que ne dinañu ko nëbbal lii nga xam ne moom la tàmbalee woote même bu ñu duggul ci l'islam soo ñu dugg ci wala bu ñu ci duggul ñu bañ cee ñu bañ koo fësal ay euh, li muy nëbbu bañ koo feeñal kon li nga xam ne noonu lañ gisoon bi ñuy gis islaamu seydina ali ibn abi radiallahu li ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon bi mu ko proposé lislaam mu ne ko dama ciy tàggu sama baay abu taalib dane ko yaa ali in lam taslim in lam tuslim boo duggul ci diine ji nag ma nag ma nëbbal sama mbir faktum an nii nag ma nëbbal sama mbir kon ñu gis ne ci jamono jooj nga xam ne ndax loolu lan moo taxoon xam nga waxoon naa la ne Euh, asnaam yi muy idol yi dañu am ay soldaar yoo xam ne yu taxawoon la yu pare woon ngir faagaagal daldi moxoñe daldi rendi képp koo xamante ne nii dangay jéem a joxoñ benn baaraam boo xam ne baaraam la boo xam ne bu leen neexul jëme ci ñoom ñoom pare woon nañ gaayooyu soldaaram soldaar yu seen yàlla yooyu pare woon nañ ngir faagaagal la te bokkul ci sagesse nga indi lu mel noonu ñëw rek tàmbali wax ko ci kaw mooy il faut nga commencer di def en secret ba ba mu dëgër te ñi nga am nga fexe former leen ci li nga nekk ba mu dëgër bañ dëgër ci nga door a commencer mën a léegi nag di génn mbir mi ci biti loolu nag ci contexte boobu ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon ba moo tax képp ku ñëwoon di tuub si doonu la woon ne ah dangaa ñëw tuub si diw de tuub na ba pare déedéet doonu ko woon wax du la wax dara ta dinañ gis buñ ñëwee ci euh, euh, islaamu Amr ibn Abasa radiyallahu anhu moom mi ne mooy quatrième personnage moom mu ngi ko sukkandikoo ci li ko yonent bi alayhi salaatu wasallam wax bi mu ne man tabi'aka topp fii am min fii amrika ci sa mbir mi mu ne ko abdun wa hur mais abdun wa hur bi alayhi salaatu wasallam du moom moo ko ne Abu Bakar ak laal moom moo gis ne ñoom ñaar ñoo fa newoon ñoo nekkoon ak moom te ñooy ñi nga xam ne ñoom la gis mu ne kon ñaar ñii la kii jaam la keneen ki moom dafa nekk koo xam ne dafa libre kon ñaar ñii la mais yeneen abdun waxur mais man na nekk abdun mooy ñi nga xam ne ay jaam lañu waxur ak ay libre ñaar yooyoo am mooy ñi ma topp ñenn ñi ay jaam lañ ñenn ñi ay libre lañ mais nga gis ne kon yonent a alayhi salaatu wasalaam suñu ko benn noonu neewu ko diw ak diw Seydina Ali radiyallahu anhu bi mu tuubee neewu ko yaa Xadiija tuub na ba bare wala boog bi na ibn a kiiwee neewu ko Xadiija tuub na wala kële tuub na déedéet Seydina Abu Bakar gis nañu dafa tuub radiyallahu anhu dafa tuub rek bi mu tuubee mu dem commencé woote ji te bi muy woote tamit nekkul na day ñëw woo ñëpp na leen ay eh, gaa yi yëpp tuub nañu. mooy ne dañ doon nëbb ci koon ci fi ñu ñëwoon mooy dañ doon jamono jooju dañ doon nëbb ngëm gi képp ku gëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam du la wax wax ko ñi ci des te moom tamit yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam nekkul woon ku ñëw rek danaan la diw jot naa tuub lool nag moo tax ku ñëw yow ni ngay fekke noonu ndax loolu la Seydina Ammar ibn Yaasir wax bi mu ne comme xadiis bi mu ne ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam loolu mu ngi ci saxiix yi mu ne ra'aytu gis naa annabiyya yonent bi alayhi salaatu salaam wa maa ma'ahu illaa xamsatu a'bud wa Abu Bakr mu ne gis naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ànd ak moom cinq jaam ak Seydina Abu Bakr xam nga loolu Seydina Ammar manoon na ne comme que cinq laa gis ak Seydina Abu Bakr ñuy six kon man maay septième ku dugg ci l'islam ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku nekk li nga doon gis nga doon wax li nga doon gis ci lañ basé wu ku nekk dafa wax moom d'après li nga xam ne ci loolu la gis loolu moo tax mbir yi meloon mel ni li nga xam ne dafa contradictoire alors que benn contradiction amu ci ndax amul kenn ku ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne ko tant de personne tuub nañ avant yow waaye day ñëw tuub mu wax ko li nga xamante ne ni bu tuubee mu dem waaye amul kenn koo xamante ne ni digal na ko ne ko boo demee Amr na Abasa bi mu ñëwee comme niñ koy gisee yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ne woon day des ak moom foofu mu ne ko lool manoo ko demal demal ci sa dëkk boo ba ba ba ma sama mbir feeñ nga ñëw naka noonu Seydina Abu Dar radiyallahu anhu lu mel noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax lool moo tax wax yi mel nii kon Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas kon mu ne kon moom mooy gis na ne mooy troisième personne bu dugg ci l'islam wax nañ la li tax mu wax lool ndax loolu la gis Seydina Abu Bakar bi ko convaincre kenn la yonent bi alayhi salatu wassalam bi deuxième bi bu dee ay góor rekk la ci namm wala boog mu génn yonent bi alayhi salatu wassalam jublu ci yaa Xadiijatu radiyallahu anha ak Seydina euh, Abu Bakr radiyallahu taala anil jamii léegi kon Sa'd ibn Abi Waqqas dafa bokk ci ñi nga xam ne kon ay al awwalu as al awwalun moom nag turam mooy Sa'd la tudd ibn abi waqaas abi waqaas Malik la tuddoon moo tax ñu naan ko Sa'd ibn Malik abi waqaas moo tuddoon Malik ibnu Uhayb wala Wuhayb ibnu Uhayb wala Wuhayb ibnu Abdi Manaaf di doomi Abdi Manaaf Uhayb boobu di doomi Abdi Manaaf ibnu Zuhra Abdi Manaaf boobu di doomi Zuhra ibnu Kilaab di doomi Kilaab ibnu Murra Kilaab di doomi Murra ibnu Ka'b ibnu Lu'ay euh, moom nag gis nañ ne kon dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo njëkk ci début l'islam Euh, moom nijaay la woon ci mbokku yonent bi alayhi salaatu wassalaam la woon ci wàllu yaay ndax ci banu banu Zuhra comme Aminatu bint Wahb ci banu Zuhra la bokkoon moom mii moom ci ñooñ la bokk moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax comme xadiisu Jaabir bi radiyallahu taala anhu mu gis Sa'd na Abi Waqqaas di ñëw moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne hada xaali kii de mooy sama mooy sama nijaay comme ki nga xam ne moo bokk ak sa yaay fal yuriyani ahadun xaala kenn ci yéen na ma wan nijaayam ma xool mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da doon fuukarewu ci moom mu gis ko mu ne kii de sam kii mooy sama nijaay sama nijaaya yéen ñi toog na ma kenn wax nijaayam loolu nekk benn ngëneel bu mag bu mu amoon muy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam doon puukarewu ci moom banaan ñi ci de nit ñi ana kan moo may wan nijaayam moom Sa'd ibn Abi Waqqas mooy nag ki nga xamante ni moo njëkk bokk na euh, ci diis yi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di seedeloon ne dañuy dem àjjana euh, te ñu limoon leen fi ci bii weesu ak yeneen jataay waaye bokk na tamit ñi nga xam ne ñoo fekke woon xeexu Badar ak Xudaybiya xeexu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yépp fekke woon na ko moom te bokkoon na tamit ci ñi nga xamante ne nii moom mooy ki nga xam ne moo njëkk a tiire flèche ci l'islam muy Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu taala anhu wa ardaa moom comme ni nga xamante ni noonu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko yónni woon euh, loolu Madina lañ ne woon ala saakini afdalu salaatu wasalaam fekk gàddaay bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gàddaay na mooy sariya bi njëkk bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónnee ngir ñu dem kari ay yéeféru Quraysh bi nga xamante ne nii ci la dem kari leen ngir nangu seenum njëg bi ñu demee fekk mu ngi leen ki leen jiite woon moo doon Ubayda ibn al moom la mooy ki nga xam ne moom moo doon kooraakoor moom ak Seydina Hamza ak Seydina ali ibn abi taalib yawma badrin xeexu badar kooku noonu bokkoon ci ñaar ñooñu mook seydina hamza seydina ali doon xeex ak njëkk kooraakoor ak euh, shaybat ibn rabi'a al walid ibn euh, shayba ak utbat ibn rabi'a ubayda boobu noonu moom muy ubayda ibn al harith ibn al muttalib mooy sariya mooy sariya mooy armée boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam da koy préparé yónni ko te moom demul moom alayhi salaatu wassalaam boobu bi ñu demee ñu ngi waroon a kar benn njëg boo xamante ne nii benn caravane boo xam ne mushrikuuna yi ñoo dem Sham ndax mooy li ñu génnee jullit ñi ba ñu gàddaay seeni alal lañ jël ba pare ji boole ko ci ñoom ci seeni alal di jaar côté Médina Médina di dem Sham jënd seeni marchandise rombaat yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam bi nga xamante ne ci la ko borom bi joxe ndigal ci loolu ci lañ yónni mu yónni benn sariya ngir ñu dem kari njëgg mi li nga xam ne musrikuuna Quraysh yi ñoo ko yor léegi nag mu joxoon ki nga xam ne moo ko jiite woon mooy Ubayda ibn al Ubayda ibn al boobu radiyallahu anhu bi mu ko jiitee Sa'd ibn Abi Waqqaas moom ci la àndoon mais bi nga xamante ne nag ci lañ ñëw ba daje ñaari kii yi daanaka xeex jotu la am dañoo sànnante ay flèche rek euh, sa Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas mooy ki nga xam ne moo njëkkoon a tirer benn benn flèche ci l'islam bi yépp mooy co jour boobu te mooy ki nga xam ne moo ko njëkk a def moom radiyallahu ta'ala anhu wa ara wa arda ñoom nag soixante soixante lañ nekkoon soixante ñoo xam ne ñoo waroon ñoom ñoo àndoon ci sariya boobu moom nag Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas kon yaayam euh, wax nañ la ne kon côté moom nijaay la ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy mbokku yaayam la woon yaay di Aminatu bint Wahb moom mooy ki nga xam ne tamit mooy ki mujjee génn àddina ci diis ñi ñu la cité loon ñooñu noonu ñoom Seydina Abu Bakar ba ci ñoom Abdurrahman ibn Awf ñoom ñëpp moom mooy ki ci njëkk a génn yaayam mu ngi tuddoon Hamnatu bint Sufyan ibn Umayya moom nag doomu euh, baytixu mooy yaayam doomu baytixu Abu Sufyan la ibn Harb radiyallahu ta'ala anhu euh, moom nag dafa bokkoon moom di Sa'd ibn Abi Waqqas ci ñi nga xam ne ay cavalier lañu woon pour l'islam ay xeexkat xeexkatu l'islam yu mag yooyu moom ci la bokkoon moom la Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu waxoon ba léegi bi nga xam ne ci la doon wax ñu désigner ñoo xam ne ñoo koy ñu tànn ci ñooñu siis ñi désigner woon ne nañu tànn ci ñooñu ki nga xam ne kenn ki nga xam ne mooy jiite julli ni après moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas bi ci la woon moo tax Seydina Umar radiyallahu ne woon in asaabathu l imratu wa illa falyasta'in bihi l waali mu ne Sa'd de bu dee mbir yi ci moom la moom ngeen tànn loolu lu baax la waaye bu dee keneen lañ tànn nag mooy ki ñu tànn mu war a nekk xalifa julli ni na na di ut ndimbal ci moom moom Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala kon gis nañ ne bi ñu tuubee noonu comme rek ñépp ñu fi jaar waa Makka ku mësa tuub ñu fitnaal la bokkoon na ci duma yiñ ko doon duma yiñ doon duma jullit ñi moom ci la woon après ci la bi ñu gàddaayee ba dem kon Madinatul Munawwara ala saakini afdalus salaatu wassalaam gis naa la wax naa la li nga xam ne moom la sariya bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam njëkk a yónnee mooy ki nga xam ne participer na ci non non seulement mais mooy ki nga xam ne moo ci njëkk sànni flèche moom Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda eh, bi nga xamante ni nag ci la yonent bi kon alayhi salaatu wasalaam gàddaaye moom xeexam yépp doon na fekke na Badar fekkee xeexam yi fekke Hunayn yooyu yëpp fekke na ko bi yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam génnee àddina euh, ci xilaafatu Seydina Abu Bakar après xilaafa Seydina Omar ibn al-Khattab ta'ala anhu moom la jiitaloon armée bi ngir mu ci force muy fële Perse moom Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu taala anhu moom la Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jiitaloon foofu moom ci boppam sax mooy ki nga xamante ne nii moom moo créé euh, Kuufa Kuufa ci boppam ndax Seydina Omar moo tabax lu Kuufa ak Basra euh, moo tax boo xoolee siit yi ne ay Kuufa ak Basra di saaga saxaaba yi radiyallahu anhum yow ñi nga xam ne ñoo tabax fi nga nekk ñoo tax say maam dugg ci lislaam yow nga dugg ci lislaam amoo dara loo leen di lu dul di leen saaga moom say euh, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala mooy ki nga xamante ne nii moom moo euh, tabax foofu noonu moo nekkoon Kuufa yawmul Qaadisiya nga xam ne muy xeex bu siiw boobu ci jamonoy Seydina Umar ibn al moo jiite woon armée bi mais dafa feebaroon ci ci xeex yi moo taxoon demu woon mais moo doon superviser li nga xamante ne nii moom mooy euh, xeex bi moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas bokkoon na nag moom ci ay ngëneelam dafa nekkoon koo xam ne ku nangu ku ku ak ñaanam nangu la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na moom ci boppam yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko ñaanaloon Badar te Badar ci la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndoxoon allahumma istajib li Sa'd du'aa wala da'wata mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon euh, yawmu Badar ne woon yàlla yàlla na nga nangul Sa'd de yàlla na nga ko nangul ak ñaanam moo tax ku nangu woon ak ñaan la moo tax ba mu gisee benn waay boo xam ne da doon ŋàññ Seydina Ali ak Seydina ak ak Talha radiyallahu anhu mu ne leen bàyyi leen ni ngeen mu ne waa ji bàyyi mu bañ da koo ñaanal ci saase lam ko ñaanal dal gaa yi naan ñu naan ko hani an ya Sa'd laqad ujiba da'watu suñu borom de ñu lay tatagal yow kat sa ñaan di nga ñaan euh, euh, laqad ujiba euh, ba nangu na suñu borom de nangu na ñaan gi nga xam ne moom nga ñaan moom Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu moom mooy kenn ki nga xam ne comme ni Seydina Ali ibn Abi Talib wax ne moom laa dégg moom mooy kenn ki nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam dajale ñaari euh, euh, waajuram ne ko jëndi naa la samay waajur comme ni nga xamante ne loolu fële la woon mu ngi nekkoon euh, Uhud di xeex bu metti boobu noonu nga xam ne daanaka rumeur sax ñëwoon na ba ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam génn na àddina mooy rey nañ ko ci xeex boobu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko irmi irmi yaa Saad wala irmi fidaaka abi wa ummi ne ko sànnil yow Saad fekk muy ci biir guerre bi mu ne ko sànnil jënde naa la sama baay ak sama yaay mu nekk manqaba boo xam ne muy loo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme bi Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu wax ne loolu man Sa'd ibn Abi Waqqas rek mooy ki nga xamante ne moom laa dégg kën a yonent bi alayhi salaatu wassalaam masa booleel ay waajuram waajuram wu góor ak wu jigéen ne ko jënd naa la sama yaay ak sama baay moom loolu nekkoon ghazwatu Uhud moom nag Seydina Sa'd ibn Abi bi nga xamante ne nag ci la ko yonent bi alayhi ci la Seydina Omar radiyallahu anhu wax naa la moo jiite woon guerre gi foofu ci côté Perse bi nga xamante ne ci lañ ubbi dëkk yi Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daal di koy jiiteloo Iraq muy Kuufa bi nga xamante ne nag fa la nekk natt bu rëy daal di ko fay dal mooy ne dafa am ci waa Kuufa dañoo ñëw daal di daal di euh, ci Seydina Omar radiyallahu anhu di ko jàmbat Sa'd ibn Abi Waqqas bi ñu ñëwee nag wax ko li muy wax Seydina Omar radiyallahu anhu tamit nekkoon njiit gu mat njiit nga xam ne l'islam euh, xamul bàyyi na ci méthode de gouvernance ni ñuy jiitee moo xam am réew moo xam ab quartier moo xam ab région loo xamante ne nii gisuñu ko mel ni moom te kooku loolu jëlewu ko ci kan ci kenn ku dul ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye tamit doon roy ki ko fi jiitu woon di Seydina Abu Bakrin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ñoom dañu ñëw waa Iraq comme ni nga xam ne noonu la ko saxi fi muttafaqun alayhi la ci Seydina Omar radiyallahu taala anhu daal di koy euh, di jàmbat comme ni nga xam ne loolu la xadiis bi Jaabir ibn Samura moo ko nettali mu ne euh, shaka imaam al-Buxaari dane xaddatanaa Muusa qaala xaddatanaa Abu Awaana qaala xaddatanaa Abdul Malik ibn Umayr an Jaabir ibn Samura annahu qaala shaka ahlul Kuufati Sa'd ahlul Kuufati Sa'dan ila Umar ibn al-Khattaab fa azalahu fasta'mala alayhim Ammaaran fa shakaw hatta dhakaru annahu laa yuhsinu yusalli subhaanallah mu ne waa ahlul Jaabir ibn Samura kon imaam al-Buxaari mu ne nettali na wa sëriñam Muusa mu jële ci Abu Awaana Abu Awaana ne nettali nañu euh, Abdul Malik ibn Umayr moom moo ko jële ci Jaabir ibn Samura Jaabir ibn Samura nag mbokku Saad la woon te saxaabi la woon radiyallahu ta'ala anhu mu ne waa ahlu al-Iraq ahlul Kuufa mu ne shaka ahlu Kuufa ci Sa'dan mu ne waa Kuufa dañoo ñëw daldi di jàmbat Saad ci Seydina Omar ibn al-Khattab moom nag bi nga xamante ne nii euh, wax naa la ne moo ubbi Irak ci loxoom la jaar ubbi Irak après nag ci la koy Seydina Omar ne ko mu jiite Kuufa ci dix-septième année bi mu nekk fa ba vingt-et-unième année bi nag ci la ko gaa yi am na euh, imaam at-Tabari yi moom nee na ci ba ci bi waaye xalifatum nu xalifatum nu moom dane ba ci vingtième année bi mooy kon dix-septième année bi ba ci vingt et année bi ci la newoon ki nga xam ne moo nekkoon gouverneuru Seydina Omar ibn al-Khattab foofule di Kuufa léegi nag bi nga xamante ne nii moom fa la nekk am gaa yi comme ñëw daal di koy jàmbat ñëw ci Seydina Omar radiyallahu anhu mais di ko jàmbat ba pare mais jàmbat ne ñoom biñ ko jàmbatee dafa commencé li nga xam ne ndax dane fa azalahu Seydina Omar daal di koy destituer mooy daal di koy jëli fam nekk waaye lii nii nekkul ne dañ koo jàmbat rek ci saasa mu jële ko fa wastaamala alayhim amaaran dinañ ñëw ci après loolu mu ne shakaw hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli bokk na ci liñ ko tuumaal ñu ne mais moom ci boppam sax daa mënula julli subhaanallah bokk ci ñi nga xam ne ñoo njëkk dugg ci lislaam bi minute takkoo woon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam benn peeru takkoo bokk ci ñi nga fukk ñi nga xam ne ñoom la bëggal àjjana mais nekk ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu ba mu génne àddina nekk nekk ak Seydina Omar radiyallahu anhu ba ko jox ko mu jiite lu toll ne armée jullit ñi ngir di dugal l'islam ci dëkk yi Perse kooku ñu ne ko ñu ñëw ne ko manula sax julli ñëw ci ci Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko moom julli sax manu ko ñun ñun ñun lañ ñu wax kan lañ fi wax lu mel noonu kenn amul fenn fu ñu dem ñu di nekk fa dañu ñëw kay ku contraire ku yàlla may xam-xam ci ñun wala xam-xamu alxuraan wala xam-xam bu man di demee da gis nit ñi niñ la soppi ak ni ñu la bëggee ak ni ñu ni ñu paree ngir déglu la waaye loolu du ñépp ko amoon de Seydina na ibn Abi Waqqas ku toll ni moom di jiite ay nit ñu ne ci julli sax manu bi mu waxee loolu nag Seydina Umar radiyallahu anhu yu bari lañ leen kii ndax ndax am na ci yenn riwaaye yoneen euh, Seydina Umar radiyallahu anhu da koo woolu biñ ñëwee wax lool njiit gu man njiit toogul ne yéen waxu ngeen fi dara waxu nga éeb eh, xool bu leen ma fonto ah. ku toll ni man ah, dinaa tabb sama ku toll ni saadu ma tabb ko ne mu jiite leen waxu dara moo ubbi dëkk bi ngeen ñëw di ko tuumaal bu na na mujj tey ah déedéet waxul lool da leen neewu leen li ngeen wax dëgg la neewu leen waxu ngeen dëgg mais dafa woolu Saad ñu dem Kuufa indi ko madinatu rasulillah alayhi salaatu wassalaam bi Saad ñëwee mu ne ko nit ñi de waa Kuufa de euh, jàmbat nañ la jàmbat yu bari ba wax nañ ne sax yow mënoo julli mooy ñi ngay jullee baaxul mu ne fa arsala ilayhi kon Seydina Omar radiyallahu anhu daal di yónni ci Seydina Saad ibn Abi Waqqas fa qaala mu ne yaa aba ishaq say biñ ñëwee Seydina Omar ne ko yaa aba ishaq waxoon naa la loolu mooy dàkkantalu Sa'd ibn Abi Waqqaas inna haa'ulaa'i yaz'umuuna annaka laa tuhsinu tusalli ñii de nee na ñooy yow manoo sax nee nañu yow ñii nii nee nañu manoo sax julli mooy manoo julli julli ju jaar yoon nga gis ne xoola njiit boo nekkee njiit wala di seede wala ñu lay seedeloo wala di atteloo entre ñaari nit yoon waa ngi Seydina Omar ibn al dégluwul kenn ki rek joxe jugement neewul man Saad ak ni ma ko xamee ak li yonent bi alayhi salaatu wasalaam lépp wax ci moom loolu doy na ma ñii nag du ñuy saxaaba du ñu dara ba pare ñëw naan dañuy kii te moo tax sax ñoom ñu dugg ci diine ji man duma leen faale déedéet ñaar ñuy xuloo wala ñu am problème ñëw wax la say problème kenn wax la ne la diw lii laa joteeg moom bul jóg mukk di gaawantu di joxe benn jugement di faral ki la wax di ŋàññi keneen ci fekk dégluwoo ko ci kanamu waa ji boo ko manee boo ko manul en tout ko déglu boo ko dégloo ba pare waa ji new fi nga woo ko ne ko moom lii la ma wax tey seen ñaari wax yi bu dee dafa féewaloo nga ne ko lii lañ nga wax te man nag comme que lii nga wax moom lii la wax man mbir yi xaw manum deme manumaa ñëw naan kii yoo wax dëgg kii waxul dëgg nii lañuy àtte mu ne ko kon ñii de nee nañu manoo sax ñu ngi manoo sax julli julli ju jaar yoon manoo rafetal say julli mu ne qaala Jaabir ibn Samura radiyallahu anhu mu ne qaala léegi nag Sa'd di tontu Abu Ishaq muy Sa'd ibn Abi Waqqas ama ana wallahi mu ne ko maa ngi waat ne ne man Sa'd lii lañu wax fa inni man kuntu usalli bihim salaata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam maa axrimu anha usalli salaata al-ishaa'i fa arkudu fil uulayayni wa uxiffa fil uxrayayni qaala zaaka ad-dannu bika yaa abaa isxaaq fa arsala ma'ahu rajulan aw rijaalan ilal kuufa fa sa'ala anhu ahlal kuufa. bi nga xamante ne ni kon loolu la ko Seydina Omar wax radiyallahu anhu Abu Isxaaq di Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu taala anhu mu ne ko man de li ma doon def moo julli yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa leen doon jullil te nag doonuma woon gàttañ lu doonuma woon wàññi ci julli yonent bi alayhi salaatu wassalaam dara dama doon julli dama leen doon jullil gée bu jotee dama leen di jullil gée mu ne fa arkudu fil uula yay ni ma guddal ci ñaar yi ñaari ràkk yu njëkk yi wa uxif fa ma daldi woyofal fil uxra yay ni ci yeneen ñaar yi nga xam ne ñoo mujj bi mu ko waxee lool Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko xaa mu ne ko zaaka zannu bika yaa Aba Ishaq lii de mooy li nga xam ne moom mooy njortu gi ñu am ci yow yow Abu Ishaq lii nga wax léegi Seydina Omar radiyallahu anhu yemul foofu ak moom moom wax na ñee wax nañ léegi nag njiit la il faut mu dem sur place daal di lan dem sur place bu ko defee mu daal di vérifier boppam bi mu demee nag vérifier mu yónnee benn nit wala ñu bari mu ne fa arsala mu yónni ànd ak moom rajulan benn waay kooku mooy am na ci yenn riwaaya yu ne Muhammad ibn Maslama radiyallahu ta'ala anhu moom la moom la yónni moom la yónni mu ànd ak moom ngir dem inspect def inspection xool est-ce que dëggintaan ana wax ji dëgg ci fan la féeti aw am na tamit ci yeneen euh, riwaaya yoo xam ne euh, ñoom dañu ne ndax fii da ne rajulan aw rajulaani am ci beneen riwaaye comme ni ko ibnu tiin comme ni ko imaam alxaafiz waxe mu ne waxaka ibnu tiin anna umara arsala fi dhalika abdallah ibn arqam fa in kaana mahfuzan faqad urifa ar rajulaani kon mu ne mu yónni rajulan aw rajul aw rijaalan mu yónni ak moom rajulan benn góor aw rijaalan wala yeneen wala rajulayni ci riwaaya Ibn Tin rahimahullah moom tudd na ne que ne Seydina Omar radiyallahu anhu dafa yónni woon ak moom mu ànd ak ci tamit Abdullah Ibn Arqam imaam al-Hafiz rahimahullah mu ne bu dee loolu kon lu ñu lu ñu euh, jàpp la de mooy lu ñu takk la te noonu la demee kon xam nañ beneen góor gi nga xam ne après Muhammad ibn Maslama ki mu àndaloon léegi ñoom bi ñu demee ah ñu dugg ci kii yi mu ne fa sa ala anhu ahlal kuufa walam yadaa masjidan illa sa'ala anhu muy muhammad ibn maslama radiyallahu anhu saxaabi la woon moom la moom nee nañu sax moom euh, comme ni al xaafis wax ne moom dafa ne moom la seydina omar mu ne wa zakara sayf wa tabari mooy sayf ibn omar ak al imaam at tabari anna rasula omar bi dhalika muhammad ibn maslama wa huwa alladhi kaana yaqtassu aathaara man shukiya min al ummaali fi zamani Omar radiyallahu anhuma mu ne imaam euh, kii Sayf euh, ibn Omar ak at-Tabari imaam at-Tabari rahmatullah alayhima moom tudd na que ne euh, ki nga xamante ne nii moom la ñu yónni woon kon mooy Muhammad ibn Maslama ndax moom la Seydina Omar moo doon l'inspecteur général de l'État moom mooy ki nga xam ne. moom mooy képp koo xamante ne moom la Seydina Omar radiyallahu anhu wóolu woon jox ko képp koo xam ne ci ñi mu jiital ñi mu teg ay gouverneur ci dëkk yi wala ci nga xam ne daa am lu mu jiite lu mu ndaw ndaw bu dee ñam ka mu fa teg nit ñi dañoo ñëw di ko jàmbat ne moom doxul la doxalul ni mu waroon a doxale Muhammad ibn Maslama radiyallahu ta'ala anhu moom la doon jox loolu ne ko demal nga vérifier ji naka la demee bi nga xamante ni kon nag ci ci la dem moom nee na mu amul bàyyiwul falam yadaa masjidan illa sa'ala an bàyyiwul benn jàkka lu dul mu laajte ci Sa'd laaj Sa'd moom nan ngeen ko xame loolu nag nga gis Seydina Omar radiyallahu anhu euh, le fait mu boole euh, Sa'd da koo yónniwaat mu ànd ak Muhammad na Maslama comme ça mu bañ a nekk loo xam ne comme si day dem man na dem nit ñi wax lu dul dëgg mais ñu ànd ñoom ñaar ñépp léegi nag kii mooy def inspection bi mooy day dem bu agsee wër biir Kuufa jàkk bu nekk mu dugg fa bu duggee ba gaa yi kii mu laaj lan ngeen xam ci Sa'd ibn Abi Waqqas nee na bi mu defee loolu après fu mu dugg rek gaa yi daal di wax ci moom lu baax mu ne walam yada masjidan illa sa'ala anhu wa yusnuuna ma'rufan hatta daxala masjidan li bani abs fa qaala rajulun minhum yuqaalu lahu usaama ibnu qataada yuknaa aba saada qaala ama ida nashatanaa fa inna saadan kaana laa yasiiru bisariya wala yaqsimu bisawiya wala ya'dilu fil qadiya kon Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu bi mu àndeek Sa'd kon Seydina Umar bi mu ko dégloo da koo booleeg moom ngir mu dem def inspection ndax mooy son inspecteur général mu dem dugg dem ci yi dëkk bi yépp bu demee laaj nan ngeen gise ki leen jiitaloon dëkk bi Sa'd nan ngeen ko gisee nee na amul benn jàkka bu bàyyi lu dul ne lu baax la ñuy wax ci Saad ne moom ku baax la mu ne nag ba ni mu dugge benn mosquée boo xam ne li bani Saad benn mosquée bani Saad benn waay fa qaama rajulun minhum benn waay jóg ci ñoom yuqaalu lahu Usaama ibnu Qataada ñu koy woowe Usaama di doomi Qataada nga xam ne ñu ngi ko doon dàkkantale Aba mu ne amaa in ida id an nashattana fa inna sa'dan kaana laa yasiru bi say sariya mu ne na ko nag ah bu dee nag dangeen maa dang ñoo laaj ana Saad moom lan la fi nekke woon man dinaa la tontu Saad de moom kaana laa yasiru bi sariya armée yi doon dem di xeexal diine ji Saad du génn doonul dem de fii lay toog di tendeefal lu dem bàyyi nit ñi di deewi mooy moom doon woon dem wala yaqsimu bis sawiya te luñ doon séddale wala luñ fa jële ba koy séddale wala même leneen lu ñuy séddale moom du séddale séddale gu jub non moom moom daraam jubul woon ak séddaleem dara jubu ci woon de wala ya'dilu fil qadiyya te bu àttee du du justice xamu ko buy àtte amul justice ku dëng la woon moom saa bi ku dëng la sax moom bi mu waxee lool xoolal ñett yooyu rek <laughs> moo tax <laughs> imaam alxaafis mu ne fa fa hadihi thalath tata'allaqu bin nafsi wal maali ñett yi mu ko ñu ko jame waa ji jame daal di koy gàkkal ci loolu daal di ko ci lii xam nga lii mooy ne vraiment mooy li mu ko li li ko xase lii nii yépp mu ne ñetti mbir la yoo xam ne benn bi day dafa euh, am relation ak nit ki bir naf si bakkanu doomu aadama beneen bi ci alal loolu mooy lan bakkanu aadama ba doomu aadama mooy yasiru bi sariya ndax loolu mooy sa dee dund gi sa bakkan moo gàllankoor mooy kii ci mbir mi voilà mooy ne soit nga dem deey wala déet beneen bi nag ci affaire maal alal la mooy yàq si mu gis sawiya laa yàq mu du bu buy séddale alal ji du ko séddale ci ci bi nga xam ne nag moo gën a garaaw yépp moom mooy li nga xam ne ci diine la wala ya'dulu fil qadiyya tadu jub mukk ci ab àtteem léegi nag bi mu waxee lool Saad mu ne qaala Saad Saad ne amaa wallaahi la ad'uwanna bi thalath comme que ñetti nga ma tuumaal ma dinaa ñaan borom bi subhaanahu wa taala ci ñetti mbir allahumma buur yàlla in kaana abduka hada kaadiban bu dee ne sa jaam bii ab kàccikat la xaama dafa jóg wax lii riyaa an ngir bëgg ñu gis ko wa sum'atan ak dégg ko mu am écho ci dëkk bi ñu ne mooy ci défier le gouverneur ci kanamu l'inspecteur général bi bi amirul mu'minin radiyallahu ta'ala anil jami yónn bu dee lool rekk ko tax a jóg ñett yii laay ñaan bu dee na du dëgg ci moom kon dafa jóg ngir wax li mu wax du dëgg te tamit dafa jóg ngir ngistal ak déggtal fa atil umra umra yàlla na nga guddal fanam wa atil faqra te yàlla na nga ko yokk gut yokk ko ak ñàkk wa arridhu bil fitan te na nga ko gaaral exposer ko ci fitna yi loolu mooy ñett yooyu benn bu nekk dafa dëppoo beneen li li waa ji wax mu ne kon yooyu ñoo yi gën garaaw xam nga surtout bu mu mujj bi laa ya'dulu fil qadiyya lool c'est lool c'est c'est plus grave moo tax imaam al-Hafiz ne huwa ashadduha li annahu salbu li al-'adla mu ne loolu mooy nag bi nga xam ne moo gën a yi nga xam ne moom ko waa ji dugge ndax loolu moom waa ji dafa dindi ci moom complètement ak maalute koo xam ne buy bu bu moom buy buy buy àtte du maandu loolu loolu c'est pire te loolu ak jam la ci diine nit waaye gis nga sans dem naa bi waxaas à première bi man nga ne mais moom da muy ñaaral waaj mais waa li mu wax dafa garaaw te moom ak maandu giñ ci àndal moo tax imaam alxaafis ne wa min ajabil ajabi anna sa'dan ma'a kawni hadha ar-rajul waajahahu bi haadaa wa aghdaba hattaa da'aa alayhi fi haali ghadabi raa'a al-'adla wal-insaafa fi ad-du'aa'i alayhi id 'allaqahu bi shartin an yakuuna kaadiban wa an yakuuna al-haamila ma an yakuuna al-haamilu lahu 'alaa dhaalika al-gharadu ad-dunyawi mu ne nag li gën a yéeme ci lii mooy. li gën a yéeme mooy ne Sa'd Seydina Sa'd radiyallahu anhu ànd ak le fait que waa yu yu yi nga xam ne moom la moom la jàkkaarloo moom wax ko wax ko l'inspecteur général ba pare merloo ko ba mu ñaan ci kawam waaye ñaan boog yépp da cee sàmmoonte ak ak maandute ak jaaral yoon ak li nga xamante ni mooy ne bañ nekk koo xam ne yow dañ lay sàccal ab big nga ne waa ji yàlla na dem safara non déet loolu li yonent bi alayhi salaatu salaam di tere naan bu euh, bañ a di jalgati di ëppal ci ñaan di ñaan koo xam ne ab big la sàcc ci yow nga ne yàlla na dem safara te muy jullit loolu dafa gaaw même bu dul jullit mooy ne tamit il faut affaire yi proportionnelle ak mi mooy ñett la ko waa ji wax yu garaaw moom mu ñaanal ko ñett yoo xam ne ñoom ñoo jàkkaarloog yooyu ndax lan ndax lim ne ñett yi waa kon ci affaire bakkan ak diine ak alal la ko la ko jam moom lan la ko ñaanal da koo ñaanal lan da koo ñaanal ne allah atil umra dane ko na nga guddal na nga na nga guddal aw fanam loolu mooy ci wàllu bakkan dund gi wa atil faqra côté alal nag mu ne yàlla na nga ko yokk ak ñàkk waar du bil fitan lool mooy li ci wàllu diine yi nga xam ne moom la ko jame ci wàllu ak maamute nga gis ne kon mu ne lool lépp malgré lool dafa raa al adla wal insaaf fi du'a ñaan bi ñaan kawam ci kawam ñaan ko yàlla lool sax da cee sàmmonteeg ak ak maamute bi nga xamante ne nii ci la ko teg nag à condition que mu nekk waa ji li mu wax nekk moom mu nekk koo xam ne li mu wax du dëgg waaye tamit kë le fait que li tax mu wax ko poñetum àddina rek a tax mooy bëgg ñu dégg ko wala ñu wala ngis sa léegi nag comme que waxoon nañ la ne Saad moom radiyallahu anhu dafa nekkoon mujaabu mujibu da mujaabu daawa koo xam ne comme ni ko yonent bi alayhi salaam wasalaam ñaanuloon Badar ku na ku ñu doon nangul ak ñaanam la moo tax waa ji mujj gi mbir mi da koo dal moo tax mu ne wa kaana ba'du ida su'ila yaqulu shaykhun kabirun maftun asaabatni da'watu Sa'd qaala Abdul Malik kenn ci ruwaat yi ci jële ci eh, xadiis bi ci Jaabir ibn Samura radiyallahu ta'ala anhu mu ne fa ana man ci sama ra'aytuhu ba'du qad saqata haajibahu ala aynayhi min al-kibar wa innahu la yata'arradu lil jawaari fi turuq yaghmizuhunna am na ci yeneen riwaaya fa idha qila lahu dhalika qaala asaabatni da'watu Sa'd wala asaabatni da'watu rajul ar-rajul saalih bi nga xamante ne nag loolu la ko bi ko Sa'd ñaanalee lool radiyallahu ta'ala anhu na Omar après moom da ko da ko faa jële da ko comme li mu wax ci kaw fa azalahu ginnaaw bi malgré loolu après bi Muhammad ibn Maslama ñëwee defal ko compte rendu euh, Seydina Omar radiyallahu anhu da ko faa jële mais lu tax mu jële ko fa ndax mbir mi euh, jiite riayatu maslaha la mooy di euh, sàmm li nga xam ne mooy yëwénal mbiru ñi nga jiite comme que lu mel noonu am na ci ki nga fa indi mu jiite leen li gën mooy mu jël keneen mu mu remplacer ko moo tax sax Seydina Omar radiyallahu anhu bi nga xamante ne ci lay génn àddina bi muy wax siis ñooñ tabb siis ne ñii nañ tànn ki koy ji ki koy wuutu ci ginnaawam nekk xalifa jullit ñi boole ci Saad bokk ci dane man Saad destitué wu ma ko woon ndax ak lu ak wor wala boog loo xam ne da koo def lu tax ma destitué ko du wor wala damaa ñàkk amul maanute ñàkk maanute moo tax déedéet kon après ci la ko fa jële bi nga xamante ne nag ci la ko fa jële euh, mu daal di comme ni wax ne Seydina Ammar radiyallahu taala anhu moom mooy ki nga xamante ne nii moom la jox léegi mu jiitu ko fa mais mu mu wuutu ko fa mais di ko wuutu ci wàllu julli moom moo doon jiite waaye naa Abdullah ibn Mas'ud moom la naa Omar ne woon joxoon ko baytul maal mooy tey këru alal gi mooy trésor ki nga xam ne mooy Usman ibn Hunayf nag moom la joxoon li nga xam ne moo jëm ci wàllu suuf si yi yëwanal yor wàllu terre beeg yooyu mooy noonu la mujj moom Seydina Omar radiyallahu anhu daal di séparer euh, def kii mu Seydina Ammar mu jox ko Kufa mu jiite affaire julli yi Seydina Abdullah ibn Mas'ud daldi jiite li jëm ci wàllu alal bi trésor trésor public Usman ibn Hunayf radiyallahu ta'ala anil jami' moom mu jox ko li nga xam ne moo jëm ci wàllu suuf si léegi nag bi nga xamante ne kon Saad waa ji koo waxoon loolu moom nag mujj gi euh, ki nga xam ne muy Abdul Malik mu ne man gis naa ko ginnaaw gis naa waajooju noonu muy Aba Saada boobu mu nekk euh, ab ab màgget boo xam ne ci mbedd yi lay nekk am na ci yeneen riwaaya jigéen ñu romb rek mu leen di kar di kar jigéen ñi ci mbedd yi buñ ko ne mais yow paa bu toll ni yow ba sa yé mooy karawu yéen yi sax dañu wadd ngay ngay topp di di kar jigéen ñi ci mbedd yi mu naan li ma dal li ma dal mooy ñaanu Saad moo ma dal moo tax ndax dane woon yàlla yàlla na nga ko exposé ci fitne yi looloo taxoon moom ñu gis ne kon Sa'd bi Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu dafa bokkoon ci ñi nga xam ne seenu ñaan suñu boroom subhaanahu wa ta'ala da ko doon nangu comme ni nga xam ne noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu waxee te hadis boobu imaam at-Tirmidhi rahimahullah moo ko solo mu nga xam ne mooy dane allahumma stajib li Sa'din idha da'at buur yàlla yàlla na nga nangul Sa'd de moom bu la daf la ñaan kon Euh, moom nag bi nga xamante ne nii kon après lañ ko destitué moom ci noonu la nekk ba Seydina Omar radiyallahu anhu bi muy génn àddina bokk boole woon na ko ci six ñooñu nga xam ne moom la waxoon nañu ko na bokku ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy tànn xalifa bu bees bi ne bu dee moom la bu dee moom lañ tànn loolu de mooy in asabatu imra bu dee mbir mi ci moom la dal mooy lim ci jublu mooy lu baax la waaye nag bu dee faluñu ko ki nga xam ne moom lañ fal nay sukkandiku di ko ut ndimbal ci moom moom nag ginnaaw bi euh, pour gàttal moom mu ngi ginnaaw loolu nag bi nga xamante ne ci lañu rey Seydina Usmaan radiyallahu anhu ba ay problème yu bari am moom dafa dem ci àll bi ut ay gàttam nekk foofu yor ak ay gàttam euh, ci la newoon ba ni nga xam ne ci la génne àddina ci l'an cent cinquante-cinq après gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci li nga xam ne mooy li gën a dëgër ndax am na yeneen wax am na ñu ne l'an cinquante huit la génn àddina am ñu ne l'an cinquante cinq am na sax yeneen wax loolu nag euh, mooy comme li imaam alxaafiz rahimahullah wax ci al mu ne asbatu ma qiila fii wax waxti comme loolu imaam alwaaqidi moo ko wax rahimahullah te moom la imaam alxaafiz ci Euh, al isa euh, baar yi moom la kii ne loolu amaana mooy li nga xam ne mooy li dina dëgër que ne la cinquante cinq ci la génn àddina nekk ki nga xam ne mooy ki mujjee génn àddina ci dix ñu la cité loon noonu moom imaam Sa'd ibn Abi Waqqas kon ñu gis ne bokk ci ñu njëkk a dugg ci lislaam nekkoon nijaay tamit ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon mbokk yaayam bi mu ko naan kii de mooy sama nijaay wan leen ma yéen kan mooy seen nijaay ci yéen ba pare moom la doon wax tamit ne irmi fidaaka abi wa ummi yaa sànn naan ko sànnin mooy Uhud di ko jox ay flèche ne ko sànnin jënd naa la sama yaay ak sama baay yow Sa'd kooku mooy Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhu moom mi nga xam ne moo ne laqad ra'aytuni gis naa sama bopp ma nekk wa ana taman thuluthul islam maay troisième personne ci l'islam kon nag ñu yem foofu ba bii di ñëw insha allah ñu gis ñeneen yi nga xam ne tamit wax nañ ne ñoom ñoo njëkk dugg ci l'islam bi insha allahu taala wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun